tey ñu àggali ñu daldi jël li nga xam ne mooy xaaj bu bees xaaj bii nag comme ñetti saar yi ñu génn bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala moom dong lañuy ñuy beral moom itabam xaajam même bu dee ne du ci noonu nag la demee ci alquran bu rabbil alamin azza wa kon nag tey ñu war a gis suuratul maayida almaayida nga ne ma moo mooy almaayida ma ne la loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ndax kat turu saar bi mu ngi ci biir ah ci biir saar bi la ne buñ ci agsee bu soobee suñu borom tabaaraka wa taala dinañu ko leeral foofale saar bii nag li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daanaka sax moo tax ñenn ñi ne da sax ijmaa ne mbir mi moom moom moom moom madaniya la comme ni nga xamante ne nii noonu la al imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi wax mu ne wa hiya bi ijmaa mu ne loolu de moom saar bi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc <clears throat> ci loo xam ne ijmaa la mooy ne boroom consensus la boroom xam-xam yépp ñoo ci ànd ci loolu le même bu dee ne jëli nañ ko mel ni Abu at ad-Dimashqi mu ne am na lu fa wàcc Makka mooy al-yawma akmaltu lakum diinakum waaye loolu noonu mooy biir Makka la wàcc dëgg la ci bésu Arafat waaye loolu noonu mooy ne <clears throat> ci li nga xam ne noonu la ñuy classifier te loolu waxoon nañu ko nan la ñuy eh, eh, daal di daal di daal di boole liñ naan saar bi saaru Makka la wala saar bee saaru madaniya la mooy Makka la wàcc bële wala bii madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waxoon nañ bi ci gën a siiw même bu dee na yu bari wax yu bari foog naa waxoon nañu loolu le yi nga xam ne dañ ne moom dañuy xool dëkk bi mu wàcc rek loolu lañ koy tuddee am ñu ne déedéet te loolu mooy li gën a moo wàcc jamono ji nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ko suñu borom yebale yónni ko ba ni nga xam ne ci lay gàddaay ba àgg Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam bépp saar bu wàcc dañ koy woowe saaru makkiya mooy saar boo xam ne Makka la wàcc léegi nag ginnaaw bi mu gàddaayee ba ni mu génne àddina moom salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi bépp saar bu wàcc rek dañ koy woowe saaru Medina même bu dee ne saar saar ba wala laaya ba dañ naan laaya Medina la même bu dee na laaya ba biir Makka la wàcc comme lii nga xam ne ci Arafat la wàcc moo tax waxu Abu Sulaymaan ad-Dimashqi bi yàqul te tamit remettre en cause li al imaam Abu Abdillah al-Qurtubi rahmatullahi alayhi wax ci tafsiram di te ñu tudd ko léegi kon nag mu ngi noonale kon nag mu ngi noonale am na nag ñu ne moom daa wàcc li nga xamante ne nii mooy ginnaaw Hudaybiya am ñu ne non non saar bii li li leer lenn la mooy ne am na ci loo xamante ne nii ci xajjatul wadaa muy aju tàggatoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na loo xam ne ci jamono jooju la wàcc am na joo xamante ne nag mu ngi wàcc lan jamono ji nga xamante ne ci la doon ubbi màkkata loolu moo jiitu hajjatul wadaa muy ci juróom-ñetteelu at bi bi ci la ubbee li nga xam ne mooy màkkatal mukarrama zaadaha allahu sharafa comme ni ñu ko gisa woon ba ñu doon gis suuratul fath loolu gisoon nañ ko ca sulhul hudaybiya loolu tuddaale woon nañ loolu le léegi nag loolu am na loo xamante ne nii dafa wàcc ci xajjatul wadaa comme liñ la wax sànq ci suur bésum Arafat kon nag mu ngi noonu le saar bii nag lii nag bokk na nag ci saar yi nga xam ne ñoo mujjee wàcc li nga xamante ne moo ñu ginee mooy li mujjee wàcc ak ay atteem ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi comme ni nga xamante ne ni noonu la ko Seydina Jubayr ibn Nufayr daal di nopp daal di <coughs> daal di nettalee moom benn taabi'i boo xam ne moom bu xadram la woon mooy dafa fekke jamono yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi moom mu ngi doon dund ci muhaddisuuna yi moom lañ naan mu muxadram mooy koo xamante ne nii moom dafa fekke jamonoy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag dundóog mais gisu ko voilà gisu ko après nag la ñëw moom bi mu ñëwee la fekk daa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina bi muy ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniya afdalu salaati wassalaam ñooñ lañ naan al muxadramuun kanta waa luga ñi nga xam ne ñooy littérature arabe ñoom ñi naan muxadram wute nag yi waa ahlul hadith li wax ndax waa lugha buñ la lee kii sha'irun muxadram la mooy poète la koo xamante ne nii saddkat way way la koo xamante ne muxadram la mooy koo xamante ne ab saxaaba la boo xamante ne nii moom dafa dund benn jamono joo xam ne laata l'islam di ñëw ba pare mu dund ci lislaam mooy dugg ci lislaam fekk yooteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam koo kële la ñuy woowe muxadram ci ñoom comme Seydina wa Mawlana rabbina sha'iru rasulina alayhi salatu wassalaam di saydina hasan ibn thabit moom exemple la ci radiyallahu anhu wa arda kooku ci waa ladab ci waa littérature dañ naan moom muxadram la sha'irun muxadram dafa dund ci jaahiliya dund ci l'islam alors que waa waa waa waa waa waa waa waa xadiis moom bu ñu waxee muxadram jubluwuñ ci duutu ab saxaaba kooku nekkul saxaaba mais nag dund na ak yonent bi alayhi salatu wassalaam waaye gisu ko loolu nag li tax manu la nekk saxaaba même bu dee ne gëmoon na ko mooy ne saxaabi haddu saxaabi musliman laqir rasul walaw bila wa an bila walaw bila riwayatin anhu wa tuul wala wa shartuhu al mawtu ala ad-din walaw tahallala ar-ridda comme li al imaam as-Suyuuti rahmatullahi alayhi wax ci alfiyaam bi nga xam ne ci wàllu ilmul xadiis ci xam-xamu xadiis la ko bind mu ne xaddu saxaab yi dëxël yi nga xamante ne nii ak ni nga xam ne noonu la ñuy takke xam ne diw mii saxaaba la mooy musliman koo xam ne ab jullit la laaqir rasuul dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajeeg moom nag lañ wax waxuñu mu gis ko parce que silmaxa yi ñoom amuñoon possibilité gis ko waaye mooy boo jot joo jotaayeeg moom mooy comme jaraayu xajjatul wadaa képp ku fa nekk même bu dee tegoo ci moom bët nii fekk ji jataay boobu noonu fam doon defee xutbaam bi nga fekk ko yow kooku ndax leeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy diffuser foofu yëpp gaa yooyu yëpp ko gëm da leen di defar defar goo xamante ne nii ku ci faatoo noonu ci ngëm yàlla bindeef manula borom bi bindaatul keneen koo xam ne day ñëw seen ginnaaw ku leen yom ci we ak waajooju lu mu baax baax moo tax waliyu yépp laa bu ci génne kenn ñépp ñoo ci bokk mooy boo leen boole woon teg leen ci benn côté balance jël benn saxaaba ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moo ci gën tuuti te kenn tuutiwul ci ñoom nga teg ko ci beneen balance bi mooy gën a diis mbooleem wàllu yuy masa jaar ci kaw suuf ba àddina biy tukki loolu moom lu leer leer la xam na ko ñu ko xam ku xamul nag moo xamul dara moo tax ñooñu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doon doon ñu naan naan bu maa ngi leen di moytanu xuloo sama saxaaba yi fa wallahi man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di waatal ne kenn ci yéen law anfaqa ahadukum mithla dahabin uhudan maa balaga ah la eh, hadda ahad mudda ahadihim wala nasifa aw kama qaal sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag génn ci yéen moo yéen nit ñi bu kenn ci yéen daal di woon saraxe lu toll ni montagne oxut ci or lu toll noonu nga saraxe ko yow mooy yemul boo ko doon gam-gamlee di ko jéem a màndaxe di ko jéem a comparer ak loo xamante ne mudd mudd loo xam ne mooy muddum koor lu xam nañu ko mooy loolu noonu lu toll noonu ab saxaaba joxe ko yow moo la gën fuuf yow sa montagne or bi nga joxe doo nekkoo ak loo ma a am yéene ju rafet yow moom benn muddam moo la raw fuuf looloo taxoon Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu comme ni nga xamante ne noonu la leere ci li nga xamante ne jawahirul maani waaye ci noonu lañ ko fa wax waxam jooju daal di daal di leere foofu noonu ka Seydil Haaji Malik radiyallahu anhu tamit doon ko repère doon ko way ko voilà mooy këne saxaaba yi radiyallahu anhum liñ ñu rawee mooy waxul yéen taalibe yi mooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñi nga xamante ni awliyaa yi mooy ne ñim leen rawe mu ngi mel ni gis nga picc yu gaaw yooyu nekk ca kaw asamaan sa di naaw di naaw ay mil la wax ñooñu léegi nag ñoom ñu war a rawanteeg koo xamante ne nii melentaan boo xam ne tànk ba dafa damm mu nekk ca suuf mooy ñaa moo picc mi ñuy rawante kan mooy raw mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñooy misaalum picc yi ñi ci des ñépp ñooy misaalum xorondom boobale loolu ñooñ ñoom ñoo xam dëgg-dëgg ñan ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum waaye nag li ci doy waar ngay gis ñoo xam ne nee na ñooñu taalibe ñii la moom mi wax lii ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñu ñëw bëgg a jël ñooñu seen sëriñ soosu daal di koy teg ci kaw saxaaba yi nga gis ni gën a sànku ci ñoom moom ndeem sax banaan moo kii moom daanaka sax moo féete kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaadu billah waaye loolu lépp ak cànkute moo ko waral ak ñàkk xam dara akuk parparloo gu dul jeex kon nag wallahu taala alam kon nag mu ngi noonu waaw ñu doon ñëw ci Jubayr ibn Nufayr rahimahullah kon moom muxadram la walla mooy non pas muxad <laughs> walla muxadram la walla ci waa xadiis mooy ne dund naag yonent bi alayhi salaatu salaam ne gisu ko moo raw ju saxaaba dafa ñëw laaj sayyidatu Aisha am nu mu ko doon laaj ba sayyidatu Aisha naan ko yaa Jubayr na ko yow Jubayr ndax yaa ngi jàng ndax bas ngaa jàng wala yaa ngi jàng suuratul Maa'ida mu ne ko waaw jàng ko mu na ko yëgal ne innaha aaxiru suuratin nazalat famaa wajadtum fiiha min xalaal fastaxilluhu wa maa wajadtum min xaraamin faharrimuhu loolu al imaam al xaakimu naysaabuuri naka jiitu woon na ko al Muhammad ibnu Hanbal radiyallahu anhuma daal dinañ koy soloo ñoom ñaar mu ne ko yow nag kon comme <laughs> Jubayr na ko waawow jàng naa suuratu Maayda de mu ne ko yëgal ne moom bokk na mooy li mujjee wàcc mooy aaxiru suura mooy mujjanteelu saar bu wàcc mooy yi nga xam ne yu yi ki gën a mag fama wajadtum fiha lépp loo ngeen fekk ci biir saar boobu min xalaalin ci loo xam ne day daganal di daganal fastaxilluhu ci lu dagan lu fa boroom dina lii dagan na fastaxilluhu na ngeen ko daganal wama wajadtum waaye lépp lu ngeen fekk nag min xaraamin saaru maa i dane lii xaraam na fa xarrimuhu na ngeen ko xaraamal mooy loolu mansuux amu ci naasix ak mansuux fii amu fi ndax m li mujj nga xamante ne moom la saxal suñu boroom tabaaraka wa taala atte yi fi nekk nuy atte yoo xamante ne nii yu rëy rëy rëy la kon nag mu ngi noonu le nga xamante ne nii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am nañu naan am na dix dix-neuf comme ni ko al imaam al qurtubi rahmatullahi alayhi ne dix-neuf farida mooy ay farata yoo xamante ne atta yu capital yoo xamante ne borom bi tabaraka wa taala daal dina koy indi ci saar bii nga xamante ne nii loolu moom mooy noonu kenn kenn na ko euh, abrogé wul mooy dara dindiwu ko mooy amul leneen beneen atte bu ñëw daal di koy folli loolu amul de kon nag ci kaw noonu ñu yem noonu nag bii di ñëw ci euh, euh, mbëstal mi ci saar bi